اعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الشريف وعلى اله واصحابه اجمعين وكل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan ndokkeel bi li ko waral mooy bërëb bi ñu daje te ci yàlla ak lislaam yëpp ci ñu am daje ci yéen waxtaan lépp bi ci biir cadre lislaam di loo xam ne ñoo ngi ñaan yàlla ku fi toog jëriñu bépp jógee xam ne ànd nga njëriñ ndax nit bu dajale ñetti nit wax ak ñoom ba tàggoog ñoom te fàttali ñu leen yàlla fàttali ñu leen seen ëllëg gi jëriñ dana ko layoon ñoom ëllëg te buñ layoon ñu yey ko kon képp koo xam ne kii mu ngi waxtaan ak yow nga dog say soxla dog sa nelaw ñu wax la lenn loo xam ne dina jëriñ ëllëg ñu da nga ko yey tey da nga loru da nga ko yey waaye da nga moom nag moo lay gën a loru ndax jullit waru la wax lenn loo xam ne tegu ko fu wér te wax nit di ko wax lu ko neex ba mu gërëm la wala mu bég wala mu jox la garaam te loolu du dëgg dara gën koo diis ëllëg dara gën koo metti ci bàmmeel dara gën koo metti ci sukkuraat ndax doomu aadama bu ko yàlla sàkkee indi ko fii ci dund bi li ko sant leen dong moo di jox ko boppam jox ko léppam waxtaan ko lépp lu mu ko tere fexe ba fu mu ko bëggul a gis mu fexe ba du ko fa gis fu mu ko ndigal mu di fa dem mu fexe ba mu di ko fa gis jullit war a am melo woo xam ne moom lay melowoo moom la wuuteeg ku dul jullit jullit nag bu xamee warugar bu ko war digganteem ak waajuram bu jóg loo xam ne dina tax warugar yooyu mu mën koo taxawee ba mu mat ba ëllëg yëpp bu ñu ko ko laajee fekk mu def ca la mën lépp war na seetaat boppam war na xam ñi muy nekkal nan lay nekkee ñoom tax yéen ñi jóge ca réew ma ñëw fii yéen am sax yu am na goo xam ne bari na luñ ciy ci di dégg di leen ñaanal di ko wax itam waaye nag dara du doy ba mu fa doy te it la fi wax su yoon jeexul dox ci jeex kii dama ko digal parce que sax li ñu koy digal mu ngi ci waaye tax mu gën cee sawar rek mais li ñu nekk di réew moo xam ne du réew lislaam di nit ñoo xam ne suñu borom def tax ñàkk nekk di ñu ñàkk dañ koo umpale lool te lépp loo umpale réere ko mën nga koo bañ sidna ali radiallahu anhu nee na annaasu aadaau ma jahilu nit ñi noonu la ñu umpale la wéri am na lu melawun war a bi ci jiitu moo di li tubaab bi wax la dignité humaine dignité nit ki fépp fu mu nekk ñu fexee ba kenn du ko xeeb kenn du ko yab bu ne ñu fi nekkal te nekkuñ ci diine ji nekkuñ diine ji ñoom lañ koy xoole dañ leen di xoole diine ji buñ leen gisee am yenn ci melo yi buñ leen xeebee dañ naan ñi kat diine ji ñu nekk amul solo yoon wi ñu nekk amul solo réew mi ñu nekk amul solo waxtaane woon naa ko kon li ñuy wax comportement moo ma ko njëkk a seet tax da nga amel sa bopp am àq te da ngeen di layoo ëllëg ñu ngi koy layoo firkëb yëpp diine nga nekk da ngeen di layoo ëllëg ni ngay layoo ëllëg ak sa ndey ak nekk noonu lu tax na li gën a mën a yàq ci jamono ji nekk ñu zaman muy mujj jamono te ñu yàlla jox kàttan gi ak pexe yi ñuy ñoo xam ne ñii jóguñu bëgguñu diine kon li ñuy mën a dëgg ba yàqal na lu ci ëpp moo di li ñuy wax complexe ci la ci dana dem ba am koo xam ne dana risoo ne ne moom day ci diine sàngam la nekk ndax ña fa nekk nekk ci yeneen diine mu gis leen gis boo xam ne daf ko réel ci xolam mu naw leen ba yéem leen ba fàtte boppam fàtte li mu doon fàtte diineem fàtte réewam dara gën koy yàqu yàqu tax jullit mu war a yëkkati loxoom baatama war a féete kaw moo war a dindi war a def moom la ñu war a roy fu mu nekk ñi nga xam ne ñooy noon diine ji te bari wante pexe yu nekk wax yu nekk ngir bëgg diine ji yëkkati seen bopp ndax diine ji di seen alal ndax yéex nañ cee dugg te ñi ci dugg bu dul woon diine ji ñoom dañuy xeet ñoo ñi ci kon nag ñoo nga xam ne diine jee tax ñu am solo dañoo war a xam ne diine bi demee ndax sallallahu alayhi wa sallam bi ñu diine fekk na arab yi nit ñoo xam ne mënuñoo organiser seen bopp ndax amuñu benn xam-xam amuñu sax bóor ay li ñu wax ay xabila ay sëriñ bi ay xeet rek daan doon xeet bu ci nekk di dal ci kaw boromam di jël alalam amuñu bóor amuñu dara xamuñu ci benn xeetu xam-xam dara ñu yëkkati leen ci diirub ñaar fukki at ba ñu moom la dale ca Inde ba ci France bii suñu wax Poitiers booba France góor la tuddoon ñu koy faral di waxee rek jullit ñi nga xam ne ñoo amee woon drapeau jël naa diine ak ngëm waaye xam-xam ci boppam ak civilisation yi xam adduna xam nañ koy yore seeti kaw nit ñi ci ñoom la nekkoon kon bu ñu demee ba na ba nit di xalaat naan ku dugg ci lislaam da ngay ñàkk bu nga na nasaxu jullit ñi moo ko waral waaw bu ñu seetee xam ne jullit ñi suñu borom fàtt ñu leen sax ci adduna bu ñu koy faral di waxee rek ci gën ëpp alal ci adduna jullit la ci gën a ci adduna jullit la buñ seetee itam réew yi jullit ñi daanaka li ñu gën a fonk pétrole beeg yeneen yu bari ñoo ko amee te dañ na sax nag moo dañu yóbbee lu bari kon jullit bi dafa war a dellu si xam ne kenn warul la rus kenn wala muy ragal kenn wala muy complexe ci kanamu kenn ba li ko yàlla sant mu di ko sàggane bu ëllëgee dana taxaw taxawaay boo xam ne dana ko rëccu nit ki mu fàtte fi mu jóge ay waajuram daf leen amee xàq bu fa bàyyee soxnaam ci dafa seerewu daal nga xam nga jëf mel ni suñu borom daf ko def ci diggante boo xam ne diggante malaayika ak bàyyi ma la nekk bu sàgganee bàyyi ma féete ko kaw gën koo demee bu farloo mën na féete kaw sax malaaka ndax suñu borom dafa ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliina illa allaziina aamanu wa amilu saalihaat loolu ñooñu falahum ajrun xayru mamnuun bind naa nit bind boo xam ne bind ma ko lenn lépp lu ma sàkk fab naa cee def ci nit mu melowoo melo woo xam ne moo war a wuutu yàlla ci suuf si suñu borom jox ko xel jox ko xol bu leer jox ko ruu koo xam ne moo raw seetu mu mën a jànloog li ci la ko mahfuz di ko jàng di xam di am ëllëg mën a dajeel nit xam ko àppam yem xam ci aji texe la wala aji texee di la toog fii di gis la nekk ca gannaaw Makka di gis la ca gannaaw Amérique mu di ay secret yoo xam ne su borom daf ko ubbil bunt boo xam ne ca la ko jaarloo xàllal ko yoon woo xam ne ca la ko jaarloo bu ca jaaree bu ëllëgee dana am ndam dana xetlee dana mucc dana mucc ci àdduna mucc ci àllaaxira mucc ci diggante bu muy bat sax ba ne mu ngi ci bàmmeeram loolu nag li mu doon moo di boole sharia ak xaqiqa ndax diine du sharia rek du xaqiqa rek sharia dañ koy firee yoon maanaam mooy loi mooy yàlla santaane li mu digle ak li mu tere kon sa diine ji gannaaw dafa am yu la digal am yu la tere farata ci yow nga njëkk ko toppatoo ba xam ko ngir nga mën koo jëfee lu mu néew néew ak lu nit ci réer réer réer lu mu sàggane sàggane diine lu mu ñàkk ñàkk xam ay waru garab war naa xam sàtt julli sàtt laaba jiitu bu ko xamee xam ni muy jullee xam na muy woore yiñ ci tere yiñ ci santaane yiñ ci sib ak lañ ca digle lañ ca digle nga ne ku ko am ko noonu lay xam ne itam ndax lislaam dafa yoonal dund nit bi fa muy juddoo ba fi muy génne àdduna ni muy lekke ni muy naane ni muy waxtaane fi muy dem fi muy li muy waxtandiku lépp gannaaw borom daf koo yoonal ñu xamal ko nit te bu ëllëgee ñu laajte ko bu ñëwee adduna am na lu mu war a def ndax nit ñaari xaaj rek la roo ak yaram roo mu ko bind ci li ñu bind malaayika yi ci leeru yàlla la yaram mu ko bind ci mban ci suuf ci lañ ko tëne suuf lu tëx di lu lëndëm di lu umpale boroomam ndax ñàkk xel ak ñàkk xam-xam lu dul ci daatinu baati roo xamoon lépp xamoon boroomam buñ buñ dikkee adduna dugg ci yaram mu mel ne xam ne dañ laa tëj boo xam ne amul bët ceeñeer bi ca dugg leeru jant bi ca dugg leeru nga xam war a fexe ba sàkk ay volontaire wala ay bunt ci tabax boobu ba leeru jant bi mën a àgg ci moom wala mu mën a tëj tabax bépp ba mu jeex ba mu ne ci digg xam lépp loolu moo di war a baram bi nga xam ne moo ko indi ci adduna bi nga xam ne nag sharia moom mu ngi mel ne anet reer ci ci ci ci ndëm julli woor génne asaka aji soo ko mënee gannaaw baati ñaari baati seede yi mooy añ ak reer ci ruuxu lislaam nit nga xam ne bu ko bàyyee kon bu ma nekk ku añatul reeratoo ndekkeetoo nga xam ne loolu mun la ñàkk mooy li ngay lal li ngay jiital soppeetal li ci tegu li ci tegu nag di baatin bi mooy xaqiqa xaqiqa mbiru roox la ak mbiru xol mbiru ruu ak mbiru xol lii leeral nit ki mooy ngëm imaan ngëm nit faral koy wax ci waxtaan yu bari dafa am lu koy dundal dafa am lu mu war a dunde lu koy yafal ba mu dëgg rëy te xam ngeen ne ngëm kàttanam ci la di nit ci bépp gittan bu ko yàlla sampal mu war koo jéggi ngir jëm ca texe ga ngëm moo ko fay may kàttan xam ngeen ne bu ñu dekkee lëndëm bu tëx doom nga xam ne bu nit yëkkatee loxoom sax du ko gis nga xam ne lëndëm la goo xam ne daf mel ne boo lambee daj ko ku nekk sa leeru ngëm moo lay niital yoon bi te xam ngeen ne yoon nit li ñu war a rek ci nekk ci li ñu naan ay kusut ay dëkk ay ak safara moo fi nekk bu fekkente ne yow ci lëndëm bi ngay dox la leeral ci yooyu xam ngeen ne nit ki bu dekkee jëm ci bërëb ba nga xam ne que la ñuy daje ji du nekk koo xam ne kii day génn ci bàmmeelam rek àdd diggante bu soree si nekk diggante boobu nag ajuwul ci nit ki fi ñu ko suul ak foo ko ndax léegi distance dootu amati yemal xeyal adduna a ñu nekk maanaam monde bi ñu wax ñu ko wax le monde des dimensions nga xam ne soree jege daf ci am réetu am nga xam ne li lu tuuti mënul dugg lu rëy mënul dugg ci biir lu loolu boobaa amatul lu sori ak lu jege booba amatul sori foofa mu ngi aju ci roo jege foofa mu ngi aju ci roo ci jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu jege Sëriñ Tuuba wala mu jege beneen nitu yàlla ci xolam xol ba ko xolam jege ba ko xolam jege woon ci la koy jege bu ko waaye du ci aju fañ ko suul ak fa mu nekk lu dul barke bi nga xam ne dana nekk foo xam ne waaye yàlla nekk na fa kuñ fa suul darse ba nga xam ne moo lay wala moom dëkk la loolu ndax li nga xamee ni yéefar bu ñu ko suulee ci biir armée bi jullit dana lor ñëpp ci xetam ak ci lëndëmam ak ci dóor yi koy dóor ko yi muy yoo ko ak natt yi dana leen lor noonu la itam nga nit yàlla koo xam ne kii ku suñ borom teral la ku amul bàkkaar ku jege boromam buñ ko suulee na nit ci béréb yoo xam ne li ñuy dugal nga fa dañu leen di bàyyi ñi nga xam ne sax bu fekkee ne dañoo dox rek romb ay armeel ñu ngi leen mu tuuti leen mbugal ñeent fukki guddi ñii daañu leen bàyyi ba mu jàll ba séeratuñ ko ñii daañu leen bàyyi ay bés soog leen tàmbalee ci ñii di leen mbugal xam ne kon nit ki li mu daataan ak foofu nit dina am lu muy jubluwaale loo xam ne dafa jublu rek yàlla defal ko ko nit ki nubuwa ak yonent waaye ba tey teewul suñu borom dana ko sas sas li gën a ci sas yi xam ngeen ne jubal nit ñi mooy li gën a jafe mooy li gën a metti fekk ni ñi nga xam ne seen bànneex daf leen a nopp du ñu seet lenn lu baax li leen seen bànneex digal rek ñi nga xam ne moo neex seen xel moo neex seen xol neex seen yaram rek la ñuy sabablu boo leen dee tere loolu ñu def la noonu loolu moo tax yonent yi daan leen rey di leen génne di leen dóor di leen def lu nekk ndax la ñuy fekk nit ñi topp seen bànneex ump la yàlla ñu bëgg leen a wan yàlla bëgg leen a bàyyiloo bànneex bi xamal leen ne seytaane moo leen bëgg a dugal ci lu bon loolu du leen neex ba defee ñu tàkk nga xam ne kon gannaaw yonent bi yonent bu ñëw liggéey bu mel noonu ngay am nga xam ne sa bakkan xaj na ca waaye dara du la jaral sa yeneen morom bu yonent ëllëg mu féete la kaw wala ñu mucc amuñu weddeel ci kanamu yàlla yow nga am ba tax na da ngay jaay sa bakkan yoon yooyu yonent yi jaar ñu doon yonent yi ci la ñu jaar bi sallallahu alayhi wa sallam in laa shtaraa minhum anfusahum aw amwaalahum bi anna lahum jannat lañ ko wax jullit yi yàlla dafa jënd ci ñoom seen bakkan ak seen alal ak seen lépp jullit ñi moomuñu dara yàllaa leen moom yonent bee leen moom lislaam leen moom noonu la sëriñ bi waxoon ci jamono yi nga xam ne xam ngeen ni ci jamono bi tàmbali na tàmbali wu metti tàmbali bu tiis ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali woon tiis di bu metti mooy nit ñëpp réew mi nga dëkk ak feneen su mu amul ci kenn koo xam ne ci li ngay wax nangu na ko te fas ko yéene dànk ba faw te gisagu ca njëriñam nga fas yéene loolu ngay def ñëpp taxaw sa diggante moom nga fas yéene ak lu dindi fi bari bari lu ñu bañ bañ lu seeni pexe bari bari bari bari da nga fexe ba ngay sas yi yàlla sas nga àggale ko noonu ceddo yi fi nekkoon bu njëkk daan génn murit yi di leen dóor di nangu seen alal di nangu seen i kër boo xamee ne lii dañoo dem ba àgg ci sonn ba sës dañu daan ñëw ci moom di ko ko jàmbat waaye bu ñu ko jàmbatee rek la ñu leen di wax mooy li sallallahu daan wax saxaaba yi dafa naan saxaaba yi ñooy seen i baay ci lislaam te fa ñu jaaroon war ngeen faa jaar ndax bu njëkk daawoon nañ fab doomu aadama fab gànnaay xar bopp bi ba xar yaram mi ba mu def ñaari jaar waaye li tax mukk ñu dellu gannaaw ca la ñu nekkoon xam ngeen Yaxya ibnu Zakariya noonu lañ ko def Yaxya itam dañ ko rendi ba dagg bopp bi waaye jëmm ji nga xam ne seet na ba xam ne ëllëg dana ñëw te xamul kañ la ba kanam di rot ndax bis boo xëyee balee naaj mën nga koy jël ndax sabab yi fiy jële nit yu bari la du tawat rek du oto bu fiir nit du lu màbb ci koom du safara rek bu ñu ko mat dafa bari kenn mënu koo xalaat jamono yi ñu nekk ci rawat sax tax nit ki war a gën a delloo seen xel ñu wax ay crise cardiaque ak yeneen tawat yi nga xam ne xam nu ko yëpp bari te nit ki fas yéene buy dee dee ci melo woo xam ne bu ca dekkee du texee bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamutul ma'u ala ma aasha alayhi nit ki na mu dunde rek ca noona lay deexee te yuxsharu maru ala ma mata alayhi te nit ki ni mu dekkee ni mu dee ci lañ koy fange ñu jëm ci bis tey ci bu dajee kon nga xam ne kon li lay musal moo di fexe xam yoon li lay jaar te jaar ci nag bañ a teggi sa tànk mukk suñu borom nag dafa bari yërmande kon noonu ma waxoon ne saxaaba yi noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ki bu fekkee ne texe ëllëgëm jaralu ko teyam jaralu ko ñàkk alalam jaralu ko yàq ay nelawam jaralu ko sonn jaralu ko sax tawat jaralu ko sax dagg cëram jaralu ko ñàkk lim amoon lépp mu xam ne mucc kon jafe na ko ndax mucc day dañ ko jënd ak yoon wa mën a jaar am na la war a def xam ngeen ne kon saxaaba yi ñoom ñu leen daan naq ci ay ndox di leen lakk ci safara di leen yóbbu ci ndoj yoo xam ne dafa tàng ba mel ne dañ koo tàngal ak safara ñu futti leen bañ set tëral leen ci fab doj mu diis teg leen ci noonu mun ci itam buñ sëñ bi masaan jaaj ji ba fàttali leen ñooñu xamal leen li ngeen taxawee yoon li ngeen war a tëral war koo xàll mu leer bu ëllëgee li ñu war cee jaar ñi nga xam ne saxaaba yi yoonu lislaam lii ñu tërëf ñoo ko xàll ba nit ñu mën cee jaar nga xam ne ba ba saa taxaw nit ku julli ñu am ca lu la nga ca am nit ku woor ñu la nga ca am ndax ñooy sababu nga def loolu le kon nga xam ne seeni jëf kenn ñu mën a xam ni mu toll loolu lépp taxul woon ñu doy la jëf ku ci nekk la nga gis lépp xeet nga ko te xamuloo ndax yàlla dina ko nangu wala déet loola nga def ci xal ba da nga fas yéenee jëf li ci sa kanam mais la ci sa gannaaw moom dafa mel ne jëfuloo ko dara jëf jooju mooy yàlla nangu ndax nit jëf gis ko day wàññi tuyaaba ji waaye bu lépp nga xam ne jaam bu yàlla tàggat nga sant la lii xamuloo am nga ca garaam déet ngir gën a ragal ji gën a tiit ca la texe gu mat gu ndatte koo dëkk kon noonu nga xam ne ñooñu ñoo xàlloon yoonu lislaam yi ba nu fekk ci xare coono yu bari fekku na ci te gannaaw yàlla ak seen coono lu ko may yoon wi itam ñi ci njëkkoon la dajoon ak la ñu doon wéer ak fa ñu leen jaarale dañoo boole woon topp santaane yi islam yi ba mu tëkk boole kooku woyof ba fu dayoo woyof yem ak lu ñu mën a xam ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a mel boole kook lu ñu def xeet ko yorute goo xam ne ak teggin dafa àgg fu yarute di yem ak fu teggin di yem ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na man taqarraba ilayhi ziraan taqarrabtu ilayhi baan wa in ataani al insaanu yamshi ataytuhu harwalatan képp koo xam ne jegeñ jegeñ lu nga ma lu toll ni chibre mooy nii ma jegeñ jegeñ li la lu toll ni xatam maanaam boo gisee jëf ju baax ngir bëgg a jëm ci yàlla boo gisee lu toll nii mu jé mu fekk si la moom jegeelal la boppam lu toll nii nga dox jëm ci moom lu toll nii mu dox jëm ci yow lu toll nii maanaam mooy suñu borom boo ko jaamoo tuuti mu bil la leeral sa xol jegeel la boppam bëgg la la boppam nga yokk sa jaamu ak jéem koo xam ak jéem ko bëgg bu yokk yërmandeem ci yow yokk sa leeral xol yokk la bëgg la la boppam bu fekkente ne yaa ngi waaxu jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow loolu mooy xadis boo xam ne daan ko waxtaane waaye jaam bi li mu am li ci ëpp wuuteeg bakkanam ndax muñ sallallahu alayhi wa sallam nee mooy genn wàllu ngëm genn wàllu diine mooy muñ kon muñ bokk na ci luy jox nit texe te muñ ci la wuuteeg sa bakkan nekk wuuteeg sa bànneex jaam bi nga xam ne day gis lu mu bëgg lool kenn du ko ko tere mu mën koo jëfandikoo te du ca seen kenn ku ko yedd wala ku ko xas wala ko ko jàpp tëj ko kaso bu seet yàlla rek xam ne dana yëg ci bàmmeel te roxam gi dana rot mu wattandiku loolu ngir jëmm yàlla loolu lu ama ama am solo la ndax am na ci jëf yi jëf yoo xam ne dana fekk nit ci jëf lu bari lu bon jëf jooju ñëw mel ni safara taal loolu lépp ba mu set naka noonu itam nit dina jëf jëf ju bon joo xam ne dana waral ak texee dem dana sakk leeru xolam ba faw dootu am ngëm mooy jëf ñu nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na ku dox jëm ci yow mu ñukk jëm ci yow ku dox jëm ci moom mu ñukk jëm ci yaw dox bi nga dox jëm ci yàlla mooy góorgóorlu bi nga jëm ci yàlla mooy da ngay dal di tàbbi ci martabay sóobu yoonu yàlla yow mi nga xam ne nag seet nga ba xam ne lii nit ñi nekkee ak sàggan la te buñ ci wéyee ñu seeni ëllëg lu dul lu tiis wala yaakaar gi tas nga ne nag man de naa góorgóorlu fas yéene dellu ci yàlla naa wàññi li ma doon def ci lu dul noonu sama sàggan naa ko wàññi naa jëm tuuti ci yàlla di fàttaliku di ci sama kanam te mun na ñàkk mukk ndax dee moom ku ne xam ne ne ku ne xam ne ne da nga ko def ak dinañ gis ko la ca gannaaw dee ku gëmul dee moom ku ne gëm na ko kuy julli fit da gëm la ca gannaaw dee day seet nag de bis boo deewee su jëf yëpp jeex na dootoo mën a jëfati dara kon ki naan damay nit bay mag soog a def nangam ak seytaane nax na ko bu metti ki naan jëf ji damay bàyyi ba am jot seetaane ndax na ko ndax foo toll rek am na loo mën a jëf te li nga mën a jëf lu mu tuuti tuuti yàlla xeebu ko li ci am solo rek moo di sellal gi ak ngëm gi toog ba ni laa ilaha illallah rek yomb na te buñ la ko fayee doo ko xeeb waaye boo nee damay nit ba am jot mu mën a def fukki junni salaatu ala nabi wala fukki junni laa ilaha illallah wala fukki junni astaghfirullah al azim wala bu ma amee jot danaa jàng nangami xasaayid seytaan yi ngi lay nax te xamula da nga am jotam déet foo tollu rek loo mën def ko da ngay teewlu turaayu bàmmeel ndax turaayu bàmmeel lu mat di xalaat la ci la ñuy xam ko ragal yàlla ak ku ragalul yàlla ndax boo dee fàttaliku dee ko ragal ndax xol moom da fekk ne da nga koy dëkk raxas rek te raxasu xol mooy jotaay yoo xam ne da ngay génne sa bopp te mooy dellu ci fàttaliku ëllëg ndax xamuloo foo jëm ëllëg loolu war nay sa itte bu fekkente ne nag dangaa sóobu ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu yàlla ñu ciy tàmbalee wuuteeg sa bànneex loo daan def ci lu dul noonu nga fas ko yéenee wàññi ndax mën ne goo bàyyi lépp loo daan def ci lu baax nga fas ko yéenee yokk wala soo ci daawu woon def dara nga fas yéenee tàmbali di ci def as lëf nga xam ne kon sa bakkan taxaw di xeex ak yow seytaane taxaw di xeex ak yow bëgg àdduna taxaw di xeex ak yow xam ne kon yow sibru bii rek nga doxagoon ci yoonu yàlla nga góorgóorlu nag boo ci saxee loolu nga tàmbali boo ci saxee fukki fan wala weer loolu day yomb ci yow nga daal di mën lu ko ëpp boo mënee lu ko ëpp loolu mooy bi nga jege jege ñu yow la xasat nga jege ñu ko xasat mu jege ñu la ak ñooy da dem ci fàttaliku ndax sikru mooy fàttaliku moom sikru ñooy gànnaay yi jullit sikru mooy lan fàttaliku ëllëg fi nga war a jaare li ci sa kanam lépp nga seet li nga def muy lu néew nga seet jamono bu la weesu defuloo ci dara wala lu néew nga ci def li nga ci def xëy na sellaloo ko na war a selle yooyu yëpp nga di ko fàttaliku di ko dabaatal nag di ñaan yàlla bu may la kàttanu mën a jëf jëf ju rafet ju baax ju mu nangu loolu boo ko dee def xam ne dund loo dund bàyyi ma gi lu dul xel mi la yàlla jox ne la yaa ngi koy jëriñoo ni koy jëriñoo du dara dul waar sa bopp waar sa bopp mooy bul dund rek di wéy ñu bàyyi ma ñuy dundee loo soxla rek soxla ci nga fexe koo faj yem ci yaa ngi liggéey loo lekk loo naan loo solo foo dëkk weesu wa loolu war a seet ci sa bopp cër boo xam ne da koy jox ëllëg ndax bu la wóoroon ne ëllëg wala gannaaw ëllëg da nga dem ci dëkk boo xam ne loo fa dawalul doo ko fa fekk yaa ngi yor ci xaalis nag loo fa mandat boo demee ñu fay la ko te wóor neel rek boo fi dawalul dara doo fekk dara faw li nga am lépp lu ci ëpp nga fay yóbbu tuuti nga fiy garde bu fekkee nag noonu la mel te ci moom addunaam gépp ñu fas ko yéenee doxal fii du dawal dara dara dara loolu mooy ñàkk ëllëg mooy nekk ci bàmmeel doo añ doo reer doo ndékki ba saa taxaw nga deccee deccin woo xam ne da ngay ñëw say morom dañ koy faral di waxe rek ñuy decci waaj waaj taay wu rafet seen kanam rafet leer dara manqué wu leen ak ñi nga xam ne ñii mbubba leen di manqué nga xanaa leen di manqué daal ñu dox ak seen tànk neen ñii duñu am sax mbubb bu mag suñu fekk duñu jiital la ñuy am ak tubéy ñii dañuy ngemb am ñoo xam ne ñuy xaaru fàlla yi dong wër seen ndigg nga bëgg a dox nag jëm ci bërëb boo xam ne na sa bàkkaar gën a bare rek la gën a sore ci yow te jéggi ngay jéggi sa poids bàkkaar dem ñii du ñu yëpp distance boobu nañ koy doxe ñii dañuy dox ak seen tànk ñii di raam ñii di bërëbu ab dëj yi ci nekk lañ seet ci nekk poussé yi ci nekk lu ki def fekk bi mu nekkee ci adduna topp na adduna bi ba xolam tilim bu xolam tilimee day sax ci adduna buñ ko dee wax lu jëm ci yàlla wala lu jëm ëllëg daf koy soof bu jaamu yàlla jotee daf koy tàyyal lool seytaane nekk ci cër yëpp di ko sonal nga xam ne julli ñaar rakka dox ñetti kilomètre jënd a yomb nga xam fu mu toll seytaane day def cër yi di ko tàyyalal ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar yoon wu bañ a yéeg jaam yu bari jaar ca nga xam ne bu ëllëgee buy torox day torox ànd ak mbooloo mu bari ngir gàcceem nëbbu loolu tax mu def doomu aadama noonu ndax seytaane dong la suñu borom ne mooy noonu doomu aadama inna seytaane lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwan innamaa yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'iir gannaaw fu mu toll seytaane day def ci lii di ko tàyyeelal ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar yoon wa bañ a wéet bari jaar day torox ànd ak mbooloo mu bari ngir gàcceem nëbbu loolu tax mu def doomu aadama noonu ndax seytaane dong la suñu borom ne mooy noonu doomu aadama inna seytaane lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwan innamaa yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'iir gannaaw seytaane mooy noonu bi yàlla ne nañ ko noonoo moom dong nga jara noonoo waaye benn mbokkum jullit kenn waru koo noonoo nit ki li mu yéene boppam la war a yéene jullit ñëpp ndax yéene ji rafet mooy leeral bàmmeel yéene li nga yéene sa bopp nga mooy leeral bàmmeel bokk na ci itam li nga xam ne mooy yombalal nit ki ak texe waxtu woo xamee ne nit ki tàmbali na jaamu yàlla ndànk-ndànk di yokk du am jafe-jafe ndax ni mu koy tàmbalee ndànk nag daf koy gën a tàmm rek day gën a neex ci moom ba nga xam ne dootu mën a toog te jaamuwul yàlla tur yàlla yooyu ñuy wax muy astaghfirullah al azim muy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim te xam ne seen njëriñ yu rëy la te seytaane dox seen digganteeg nit nit ba duñ ko wax te alhamdulilahi rek nee bu yomal xiyaamee mooy gën a gis asamaan ñaar buñ ko tegee ci balance te alhamdulilah lu yomb la ñaan tam di gànnaayu jullit kon jullit bi nga xam ne seet na boppam ba xam ne xolam daal am na tilim joo xam ne jaamu yàlla neexul ci moom mais ñaan boroom bi ànd ak toraxlu ak teewlu mu jàppandilal ko jaamu yàlla setal xolam jafeel ko mooy dafa bëgg loo ko li koy jëriñ te bañ loo li koy lor tax jullit ñaan mooy kàttanam mooy gànnaayam waxtu amee lu ko tiis wala lu ko jaaxal wala lu mu jàq war naa dellu ci boromam ñaan te lu gën a jàqal jullit li ci ëpp ci bu dee jullit dëgg mooy ëllëgam bu seetee boppam xam ne xolamu kat jaamu yàlla neexu ji war naa ñaan ndax nit ki war nay seet bis bu nekk na tayam gën ëllëgëm weer wii na fekk ne bu seetee boppam weer wii kët ci la ci la gën weer wa weyoon na seet ba xam ne at mii ci la gën at ma woon waaye bu seetee boppam xam ne daaw kat la gën ci ren da ko wóor ne jaar na ci yoon wa gën a bon bu seetee nag ne itam na meloon daaw la mel ren te du dundam moom di wàññi ko di moom te moom yokkuwul nga xam ne itam loolu itam ci la lor nekk ëllëg nit ki dafa war a xisaab boppam bu fekkee ne day seet moom ni man kat ren laa gën a lu ci daaw ren lii laa gën daaw bu ci wéyee day mujj man ne man de juróom-benn weer yu mujj yi ci laa gën juróom-benn weer yeenu weesu day dem ba li ko yàlla bi di yombalalee weer yoon wi muy jaar man day weer bii ci laa gën weer woon day dem ba nga xam ne bis bii lay gën bis ba woon ndax loolu lépp ni ñu ko waxee rek du nit ku tëb àgg si waññi boo gis ci benn lay dale li la jafe doo mën a tëb song ko waaye da seet li nga mën nga di ko def te saxal ko te bañ koo sàggane bañ koo fàtte bañ koo bàyyi ndax koo xamee nag dem na gis ne moom daal li ko gën a itteel mooy ëllëgëm mooy yàlla bànnee xam daal ni ko bànnee xam noté woon wàññi na bu baax boobaa roo xam ci boppam mooy leer day set nag laab bu ko defee mu jublu ci yàlla nag jublu dëgg dëgg dëgg jublu dëgg lépp keneen ku dul yàlla dootu am ci moom dara su borom day muri kiiraay yi nga xam ne moo dox digganteem ak kumpa yi moo dox digganteem ak leeru yàlla moo dox digganteem ak texe ci boobu lay tabbi xadaratul quds dal di bokk ci siddiqoone yi suñu borom dafa tabe tabe goo xam ne nit ki day sabab lu tuuti rek mu fekk ko ci ndax li nga li nga am lépp du sa man-man waaye yéene ji nga amoon ci fas yéene baax ngir yàlla taban googu mu mel ne sa ndab li yaa ngi koy jéem a raxas moo la koy raxas la ba mu set mu duyal la ko ba mu fees te dugg ci xadratul quds moo gën a am solo ci lépp loo xam ne lii tudd yàlla dana ko joxe nit ki day bu fekkee ne ni ma waxee ne ñaari xaaj la roo ak yaram loo ci gën a dimbali rek mu gën a not la ca def su fekkee ne yaa ngi farlu ci luy luy yëral yaram lu koy dundal li ci lekk naan bànneex nooflaay nelaw dem fu la neex def lu la neex rek sa yaram di gën a am kàttan sa roo di gën a néew doole di gën a lëndëm di gën a ñàkk pexe ba noonu boo gënee bari nag gën a ittewoo mbiri diine di jëm ci biir yàlla saru day gën a rëy di gën a leer di gën a foor rek nit ki nag feeg mu ngi dund daanaka mbiram a ngi ci loxoom bu ko soobee gannaaw yàlla texe bu bëggul a texe it du texe ndax amul lenn noo xam ne nit ki mënu koo mel mu ngi aju rek ci ak farloom ak ngëmam loo gën a góorgóorlu koo gis ba ñee ko ci njub wala ci farlu ci jaamu yàlla na mu def rek boo ko defee àgg fa mu àgg bu ko sëñ bi waxee isa ajabatka xisaalu mriin fa kunhu yakun minka maa yaxjibuk fa laysa ala al majdi wal makrumat isa bi isa xaajibun yaxjibuk yaxjibuk boo yéemee nit defal mu def rek boo defee na mu def amul dara lu dox sa diggante àgg fa mu àgg ndax itte moom jaasi la joo xam ne dara mënu koo tul dara mënu koo tudd fépp fu mu dal loola dagg te jéem baax baax lu mooy tax a baax nit ki day fexe ba milieu bi muy dundee mu di ko tànn ba muy milieu bu baax rek di jaxasoo ñi nga xam ne dañ koy fàttali ëllëg walla ñi nga xam ne day mën a roy ci ñoom di wax wattandiku ñi nga xam ne dañ koy yóbbu ci lu bon neex na ci bakkan waaye tàmbali bi jihaar la dafa metti waaye tàmbali bi rek a metti boo ci yàggee tuuti rek da ngay dal di melawoo noona bu fekkente ne nag yaa ngi tànn ñi ngay waxal di tànn ci ngay jëm di tànn ñi ngay jëkkiwaaleel dañ lay wàll di wal fi waxee rek naan lu yàgg ci njaw di njaw dañ mujj rek nga mel na ñooñu ndax dañu ne benn nit ki mu tërbiyewu ci sëriñ wala mu tërbiyewu ci itte bu amul ci sëriñ ndax yàlla baaxewul ñëpp dañu fekk dajeeg sëriñ bu mat sëriñ waaye koo xam ne kii ndaje woo sëriñ bu mat sëriñ waaye xam nga sharia jàng ko xam xaqiqa li ahlu tasawuf di wax himma moo la mën a tërbiya ah yàlla nag dafa wuute lépp am na ñoo xam ne Seydina Xadir rek moo leen di tërbiya waaye bi def du leen tërbiya am na ñoo xam ne yàlla ci boppam moo di tërbiya ba ñu la nga xam ne noon mooy melawoo gën loolu tawfiq a koy indi wa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday cheikhin sayalqi mihana képp koo xam ne yaruwoo maanaam tërbiyewoo benn jamono ci njiit lu ne jiite boo xam ne mooy sëb sëriñ benn muy sëriñ bi nga yaakaar wala muy sëriñ bi nga xam ne moo lay xamal l'islam di la xamal sharia Sëriñ Tuubaa nee na da nga daj rek coono bis ñu ne bi dañ koy tàggat di ko jàngal ni muy rëbbe ba ci sharia bu fekkente ne jàngaloo ko ni muy rëbbe bu jàppee war a rey ko sharia mayu la nga lekk ko donte ab rëbb nga it yaa ko moom it faw nga jàngal ko ni nga xam ne noonu lay rëbbe mu ni yonent bi loolu tax mu ne ni ngeen roy daa ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw maanaam ñoom laa fiy bàyyi mu ne tuubaa li man raani ay asar fii ru'yati yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne dafa am benn wàll yu bu ne sahabu yi si gis daa ñu ne ko gis texe am ci jàngkat yi sharia ne ko loolu mun la nekk ndax yonent bee gën a màgg yëpp te am nañu ko gis te xewuñu mu ne ko ni fi waajo yi ñu xam ne moom la ñuy wax abu jahl gisuñu woon yonent bi xam ne moo doon jirimub Abu Taalib jirim ba Abu Taalib yaroon moom la gis maanaam gisuñu ko ne yonent la boo xam ne ak gisam mën na jeex jeexital ci moom dara daf koo gisee ne rek kenn nit koo xam ne mu ngi wootee loo xam ne nekkul kon gisul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gisul rasulullahi xadis bu ne sama jaam mënu la jëf lenn loo xam ne daf lay gën a jéem a jege lu dul li ma farataal ci moom mu def ko ba noppi waaye sama jaam du ndey di ma jege jege lu di jéem a jëf jëf yoo xam ne day tax mu jege ma ba ma bëgg ko su ma ko bëggee bu ma bu ma waxtu woo xam ne dem naa bu ma bëgg ko maay bëtam yi muy gisee maay noppam yi muy déggee maay loxoom yi muy jëfe maay tànkam yi nga xam ne moom lay doxe bu boobaa nag suñu borom day sotti leeru cofeelam gi ci jaam bi sotti leeru jëmmam ga ci xolu jaam bi loolu mooy daye daye yi nga xam ne ñu ngi dox jëm ci yàlla yëpp foofu la ñuy yem kenn mënu koo weesu bu ko defee foofu suñu borom day faj aajee ak naan yëpp ak aajee àllaaxira bi mu waxee ne suñu jaam bi bu ma bëgg bëgg la ba ma bëgg ko damay nekk nopp mi muy déggee bu ko defee jaam bi ci boppam day yëg ci boppam kattanu yàlla goo xam ne gu foor la goo xam ne amul dara mu ko mën a tër day mel ne moom ci boppam day yëg ne mel ne yàlla ji sell ji ak ànd ak melay suñu borom yëpp ak turam yëpp bu ko defee day mel ne moom mooy yàlla fekk na du yàlla waaye fekk na suñu borom tabaraka wa taala moo sotti leeru meloom yooyu ak kattanam gi ak jëmmam gi ci moom ci ak jundul ilaahi tabe gi suñu borom tabe tabaraka wa taala meloy meloom yi leeri meloom yi leeri turam yi leeri jëmmam yi lépp la koy booleel ba nga xam ne nit kooku mën na yenn loo xam ne mboolem ñu doomu aadama ne ci adduna yëpp àtt nañ ko bu leen tegoon moom mu yenu ko nga xam ne asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar benn karaw ci xefam yi mën na ko attan te du ko yëg ndax kàttanu yàlla lay jëfe kàttanu yàlla lay yore lu muy yore ba am na ci aarifoona billahi sax koo xam ne nee na benn pepp garra ci bëgg yàlla bëgg jëmm yàlla ja ndax am na bëgg yàlla ñett la am na ñoo xam ne dañuy bëgg yàlla ngir xéewal yi mu leen di xéewal ak musal gi mu leen musil musal ci musiba yoo xam ne teg na ko ñeneen wala ñu bëgg yàlla ngir dem àjjana wala ñu bëgg yàlla ngir ñeneen ñi nga xam ne dañu bëgg ngir yàlla weesu nañu martaba boobu seen martaba mu ngi ci bëgg yàlla ngir moroom yoote yi ak taaram bi ak kattanam bi ak man-manam bi ak sañ-sañam bi waaye ñi nga xam ne ñoo bëgg jëmm ja ci boppam jëmm yàlla la ñu bëgg tawxid boobu nga xam ne ñooñu dañuy lab ci géeju tawxid yi bëgg boobu mooy li nga xam ne benn peppu zarra bu ñu ko ci faboon teg ko ci benn jaam ci peppu zarra boobu rek day mel ne moom ko fa mooy adduna bi yàlla moom suñu borom am day attan asamaan yeeg suuf ni ko waxee ci benn karawu euh, xefam yi kooku mooy kàttan suñu bi nga xam ne moom lay tëbb waaye li nga xam ne euh, wërsëgale na ko dara ci bëggam day jàndoog li yàlla bind lépp pay suñu borom yëpp asamaan juróom-ñaar ak sa kursi yu gis boole yemale li ci kanamam ak li ci gannaawam li tiim boppam ak li ci suufam lépp lay jàllool nga xam ne dara du ko lënt bu ko defee mën na taawu adduna ak ci loxo càmmoñam wala ci loxo ndeyjooram nga xam ne danay gisandoo nit ñëpp ba xef yi seen bët yi xef sax dafay jàlloog ñoom ñoom ñëpp ñi ci kaw suuf ñëpp ba mu ci benn détail ci benn gisaay benn xefin boo xam ne nit ñëpp a xefaloo dafay gis ñëpp nga xam ne li muy gisandoo lii du ko xañ lee lii nga xam ne jaxasoo bi mu jaxasoo borom bi misaalam mooy raqa zujaaji wa raqati alxamru wa tashaabaha fa tashaakala al amru fa ka annama wa ka annama nga xamee ne weer bi buñ ci defee ndox mu xonq ba mu fees boo ko dee xool forme bi da ngay defe weer bi rekk fi nekk boo dee xool melaw yi da ngay defe ne weer bi nekku fi ndox mi rekk fi nekk nga xam ne noonu la ñuy demee suñ borom nga xam ne ñoom seen bopp léeg-léeg dañuy jaawale seen bopp ak borom bi ba nga xam ne dañuy wax loo xam ne suñu borom a ko waroon wax wax amee kàttan boo xam ne kàttan suñu borom lay doon loolu mooy ràq bi jaay diw ràqatul xamru mu loolu mooy loxoom yi nga xam ne moom lay jëfe suñu borom bu ne bi bi ma ko bëggee man maay lamiñam bi muy waxee nga xam ne nit ki mën na wàcce kaamil alxuraan mën na ko wàcce juróom-ñaar fukki junni yoon ci diggante boo xam ne keneen suuratul ixlaas rek la ciy jàng diggante bi ngay jàngi suuratul ixlaas bi nga tàmbalee qul bi nga naan ku fa an ahad mu wàcc fi alxuraan juróom-ñaar fukki junni yoon moom jàng boobu nga xam ne àgg na ci suñ boroom di laminam bi nga xam ne moom lay waxe nga xam ne suñ boroom kon loo ko gën a jege rek sa jaamu yàlla di gën a foor say tuyaaba di gën a rëy say maqaama di gën a kawe ba nga xam ne nee soo jublu ci suñ boroom ñeen fukki at di ko jaamu nga geesu benn yoon sa xel dem ci leneen lu dul yàlla lu tolloog benn minute nga dellu si li la faat ci minute boobu moo ëpp li nga am ci ñeen fukki at yëpp xam ne kon da ngay dem ba sa benn xasiinu bët ci sa dund mooy ëpp li li jullit ñëpp jaamu ba yàlla bindee adduna ba fi mu toll gaa ñi nga xam ne àgg nañ foofu jaam ñëpp bu ñu leen toppoon yomal xiyaam ñu mën a fab seen tuyaaba loo xam ne dana doy jaam bu nekk ba loo xam ne du xam fu mu yemi du xalaat ne am na kenn ku ëpp li mu am ak lu ñu bari bari bari bari te du wàññi dara ci la muy am nga xam ne day mel ni rek géej gi boo fa àggoon fab kaas bi tànk ci li nga ci tànk du wàññi dara ci géej gi ñi nga xam ne ñoo topp kenn ci gaa ñooñu ñëpp lu ñu bari bari bari bu fabee ci tuyaabaam lu dol ne lu mu ci ci dundam loo xam ne ni mu ngi tolloog rek xefi lu bët ci dundam nga xam ne moo ëpp li jaam yi jaamu lépp lépp lépp kooku ñi ko topp lu ñu bari bari ba ba saadi taxaw dana leen ëpp dana leen doy ba ëpp leen te du wàññi ci li muy jëf ñi nga xam ne boo ñëwee ba ci gàttal géej gi nga tànk ci kook wala nga tànk ci kuddu lam cay wàññi nga xam ne kenn du ko xam noonu lay mel ci moom wala sax bu ca bu ca jëlee loolu jox leen ko mu yokk lu fukki yoon la mu ca jëlee loolu moo tax euh, yonent bi bi Seydina Jibril ñëwee ne ko Seydina Omar day bu ma la doon wax ay ngëneelam ba yàlla bindee adduna ba bu muy ëpp bufte bi jeex waaye nag Omar ak lii rëy rëy rëy benn rafet rafet la ci rafet rafet yi Aboubacar Siddiq nga xam ne kon fa Aboubacar toll li Omar jëf lépp benn. benn jëfam dana toll ne loolu ndax jege gi mu jege yàlla xam kon nit ki nu mu gën a jege yàlla rek la ay jëfam di gën a rëy kon ñi nga xam ne dañuy waaru ci ak di jaaxle ci nit koo xam ne day fab ci ay tuyaabaam jox mbindeef yoo xam ne day toll ne teg ci suuf yi te du ko yëg loolu mooy li ko waral ak bi ñu àgg ci suñu borom koo xam ne benn xasiinu bët ci seen jamono rek ëpp na li jaam ñëpp jaamu moo ko waral loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne Seydina Xaalid ibn Walid xam ngeen ne ko xaw a mujje tuub si dugg ci lislaam fekk na bari nañu ko jiitu benn bis am ku mu doon waxanteel ci saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam geesu ko ne ko Xaalid wattul sama saaba yi boo lu fees suuf si ci wurus ak xaalis boo ko defoon ci yoonu yàlla it doo jot genn wàllu kenn ci ñoom kon mbir mu nekk ñi ci jiitu nga xam ne ñoo ko samp taxawal ko ku fa ñëw seen gannaaw loo liggéey dañ koy bokk ak yow te du wàññi ci la nga ci am dara waaye dañ lañ li ko lañ la fay dañ koy fay ñoom ñi nga xam ne kon ñoo xare woon Badar seen jëf li tax ñu ne seen jëf raw nañu kenn mënatu leen a jot ndax dafay jëf joo xam ne waxtu wañ koy jëf waxtu woo dootu dellu si te mooy ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam jul jaam ñëpp yeddi ko di ko fexeeray fi ñu toll nga ànd ak moom muñ rey googu muñ tumuraan ci googu muñ coono yooyu ànd ak moom jaay sa deret jaay sa ruu jaay li nga amoon lépp ngir taxawal lislaam loolu dootu amati moo tax ñu ne saxaaba yi kenn mu leen a jot ci jëf ba ñu ne seen jëf ni mu ëppanteeg suñu jëf ci ma dàq naaw gën a gaaw ni mu gën a gaawee melentaan ñu dox ci suuf noonu la ñuy wóotee la ñu xawantee ñu ne nag daraja rek lañ leen a joxe ndax daraja moom ajuwul ci lu dul tabeg suñu borom bi rek waaye ajuwul ci jëf waaye ci lu dul daraja nga xam ne jëf la ñu ne kenn mun leen ke jot moo tax ñu ne nee ñu li sëñ Tuubaa bi wax ila yaqaam laahu maa lam yakun wala yakun abadan li mum kini ñu ne bi nga xamee ne dafa woor ba ngoon jot mu laaj suñu borom mu wan ko jëfi jaam yi ñu gisee jëfi jaam gis ne waa ahlu badr ñoom la ci gën a xemmem seen tuyaaba mu bëgg nan la war a bokk ci seenu lim jaar na ci xutbu xaw si fi jiitu woon yépp kenn ku ci nekk ne ko loolu de amul sañ-sañu jox ko kenn ndax lu ñëwee ne ba noppi te mënatu la dellu si nee na nga xamee ne dama ko laaj suñu borom tabaraka wa taala mu ne ma loolu wéy ndax genn jaamu mënatu la koo may ba ma xaddi ba si naagu mu ne ko waaye danaa ko jaay da ngeen di faral dégg ñu naan ñu bari jaar nañ fi di ko euh, waxaale ko waaye bu ñu waxee njëg gi duñ ko attan ñu bàyyi kon jëfi saaba yi xam ngeen ne rëy na rëy goo xam ne xel mënu koo xiyaas noonu itam bu ñu ko dee xiyaas ñi nga xam ne dañ ne ñooy seeni doom ci lislaam muy ñu njëkk a tërbiyee nga xam ne daanaka lu saaba yi dajoon dab dañuy daj dañu genn wala ga moo tax ñu ne bi qadril kat bi teg tasibul maali fa man talabal ula sahara layaali تروم المجد ثم تنام ليلا لقد أطمعت نفسك في المحال ci kam na nga sonne rek kam na nga sonne ci wut yàlla rek ni la sa darajee toll ëllëg yamal xiyaam ni la sa tuyaaba di toll kam na nga sonne rek kam li nga bàyyi ci sa bànneex wattandik ko ngir yàlla kam ni nga muñe noof laay neex nelaw ni nga muñe li nga xam ne mooy kaw yi adduna yi yépp nan la sa daraja di yëkkati ko mu ne nag yow mi nga xam ne da ngay sàkku teraangay ëllëg ba noppi di nelaw rek mu ne yaa ngi xemmem yaa ngi mébétal sa bakkan loo xam ne lu jomb la du am mukk ma utub wala tujar min matlabin fa afatu taalibi an yajjara na ngay sàkku ba faw te bul yokkat mukk ndax li nga xam ne mooy gàkk gàkku kuy sàkku mooy mu yokkat boo xamee ne nag nit ki suñu borom na mën a ci moom texe ëllëg bu mag day def ci xelam mu sopp li koy jëriñ ëllëg ba nag muñ tiis yi nga xam ne moo nekk ci yoon kullama azuma al matlubu wa sharafa saaba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasurat aqabatuhu lépp boo xam ne li ngay wut rëy na sa am njëriñ nu mu gën a rëyee na mu gën rek yoon way ca yóbbu noonu la yoon way guddee noonu la étape yooyu baree noonu la aqabaat yi di baree noonu la soobu ca yoon wa di jafee xam ngeen ne àjjana moom ku ne bëgg na ko ndax xéewal boo xam ne mënul ñu ko misaale dara ci àdduna amul lenn ci àdduna loo xam ne mën na misaal xéewal yi àdduna buñ dee wax li gën ci àdduna di ko wax naan ma nga àjjana fekk na loola yee ca àjjana ak yi fi bokk ñu tur yi rek tur yi dong lañu bokkee waaye xel mënu ko wax kon ci xéewali àjjana nit nga xam ne man na am juróomi àjjana jenn àjjana ji bokk ci ji gën a kawe jeneen ji ci topp ba du mu àgg ci àjjana lu gën a suufe àjjana ji nga xam ne bu ci nekkee am na xeet xewal yoo xam ne amul ci yëkku gën a kawe ndax yëkku gën a kawe dañu ëpp loolu xam nga ni jigéenu óorul ay yi ñuy wax am na àjjana yoo xam ne amu ca ndax ñooñu seen bànneex ëpp na loolu ba doy waar waaye ñu ko am bu leen ne dañuy am itam àjjana yi nga xam ne mooy yeneen yi am yooyu ñu di fi dellu si ki nga xam ne mu ngi ci àjjana ni mu mel malaayika sax melewu ko ndax nee ñu na am juróom fukki ñaar fukki junni waa kër te kenn ku mën naa nekkandoo ak ñoom ci benn jamono te kenn ku ne dana mel ni moom rek la nekkal kon nga xam ne xéewal li nga xam ne moom la suñu borom def àjjana amul dara lu ko mën a tegtal ci àddina waaye gannaaw nee na dama koy jaay lu ma ko jaayee bakkan xam nga ni ko joxe sa bakkan de moomatoo dara bu fekkente nag jaam bi dafa ñëw ci jamono bi am na loo xam ne xëy na dana dalal tuuti suñu xel mooy li yonente bi sallallahu alayhi wasallam yi ne leen li ngeen di def ba mucc day dana am jamono buy ñëw boo xam ne ku def fukkeelam maanaam buñ ko wàññi buñ ko séddalee fukki xaaj benn ba rek ku ko def mucc mu ne woon na saaba yi ana ku leen gën xamuñu kenn mbool mbooloo mu leen gën mu leen am na ñoo xam ne dañu ñëw seen gannaaw yéen gis ngeen ma ñooñu nag duñ ma gis duñ ma dégg dañuy gis rek ci téere yi wala ñuy dégg ñu wax ñu sopp ma sopp ñu sopp ma sopp gi ngeen ma sopp ñooñu ñoo leen gën maanaam ngëneel nag ay anam la te xam ngeen ne am na anam goo xam ne xel xalaatul jot ko saxaaba yi ndax li ñu liggéeyal lislaam ak li ñu liggéeyal yàlla kenn mënu koo liggéey kon ci anam googu bu ñu ko seetee kenn mënu leen a jege waaye nag bi nga xam ne dafa gisoon yonent bi sallallahu alayhi wa kooku nga xam ne gis bi mu gis yonent bi rek dana yëkkati maqamaam yëkkati ku koo xam ne kenn xel mu koo xalaat ndax ndegam xubbul xaw si ngay nekkal fi nga toll mu yëkkati sa daraja di ko yëkkati ci yàlla di ko yëkkati di ko liggéeyaloo ko defuloo ko dara da ngaa toog ak moom rek te gëm ko ñu raxas sa ba mu set nga jóge fa toog ñeent guddi te di la bindal bàkkaar yëkkati sa maqaama loo xam ne dana mat juróom-ñaari maqaama ndegam mbooloo su ne nag yonent boo xam ne da ngay ànd ak moom ci xare di ànd ak moom ci jamono jàmm lu mu santaane nga def ko mu gënal la sa bopp ndax ba mu nee ana ku ma ci gën a bëgg ci yéen kenn ku nekk ñu ne ko man de yaa ma gënal sama ndey sama baay ñu ne ko yaa ma gënal sama bopp ñu ne ko yaa ma gënal sama lépp Sayyidina Umar radiyallahu anhu ne ko man de bu sama bopp rek yaa ma gënal ñëpp yaa ma gënal sama ndey ak sama baay ak ñun ñëpp sama bopp daal bu wéyee mu ne amul kenn koo xam ne sa ngëm dana mat lu ma gënal la sa bopp dinaa ma nag kon yaa ma gënal sama bopp mu ne ko nag léegi mat na gannaaw dégg nga suñu borom tabaraka wa taala e jaam ñu ci indi te ñu doon yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñoom it ci baatin ak ci zaahir te na mu yàlla ci ñoom melo yooyu dañu dikk ci àdduna nga xam ne sopp leen rek dana waral texe ñu moo tax seen bi ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahu mu bi xidmatin aw bi xajbin aw hadiyatin waaye sopp itam ajuwul ci coobare nit nit kii gaa li nga xam ne noonu la yonente bi salaatu waxee ne ci gënal yàlla ci nit ñi ñi ci gën ñi yàlla ci nit ñi nga xam ne dañuy fexe ba nit ñi sopp yàlla ak ñi ak ñi nga xam ne dañuy fexe ba yàlla sopp nit ñi na nit ñi nan lañuy ñuy fexee ba ñu sopp yàlla mooy xamal leen tabit seen borom gi baax rafetal ak yërmandeem ci bari gi xam ne yërëm jaam ñi yërmande joo xam ne matal nañ jullit ak yéefar ci am yépp ci àddina ba yemal xiyaam mu sooba jagleel yërmandeem ñi ko gëmoon gëmoon ak yonentam xam ne kon bëgg gi nga xam ne moom la jaam bi bëgg boromam suñu borom la soog mu defal ko ko waaye am na yoon woo xam ne ci la ki war a jaar ba bëgg ko ñi nga xam ne nag ñooy bëggloo yàlla euh, mbindeef yi ñu leen di xamal yàlla ndax bëgg suñ borom tabaraka wa taala amul fu mu yem dem na ba àgg ci foo xam ne nit ki day seey dem ba dootu yëgati dara ci boppam buñ ko buñ fabee safara teg ci loxoom wala ñu teg ko ci kawam du ko yëg du ko xàmmee kaani ak ak suukar du ne lu tàng ak lu sedd ngir bëgg yàlla rek tey dinaa saxlu euh, ñu abdullahi dañ ko ne yow nii nga mel gisuloo ci àdduna dara nekk koo xam ne kii jaga soreeg nit ñi ba mel ne nekkuloo ci adduna bi ngir bëgg yàlla rek foo toll yaa ci yàlla ba doo noppalu mu kañ ngay noppalu mu ne bu ma gisatul kenn kuy tudd yàlla booba laay noppalu matal moom mel ne yàlla alal la ma xam ne bëgg koo bokk kenn ba xam ne bu gisee kenn kuy tudd yàlla rek day dal boo xam ne mu mel yow li ko doon gis sa alal nit ñëw xam ne bëgg koo mu bëgg boromam ba seey ci tax na bëgg gi mu ko bëgg a tax moo ko may loolu yamal xi am nee suñu borom xamal na ma ndax fàtte moo keroog yow ma alaftu bi rabbikum nga xam ne ba suñu borom bindee roo yi te bindagul jëmm yi béréb ba naan nu alaftu bi rabbikum maa ngi fàttaliku ñu ne ñu ne woon sama càmmoñ ñu ne woon sama kanam sama gannaaw maa ngi mi ngi mel man ne tey laa xam ne sama ay taalibe dañu ne di leen tërbiyee di leen tërbiyee ba ñu nekk ci seen ma di leen tërbiyee ba ñu seen biiru ndey ma di leen tërbiyee ba suñu borom xamal na ñoom ñëpp kan ku ci nekk këram ca àjjana noonu nga xam ne noonu la def maqaamu moomu sëñ Tuba wax na ko te ni nga xamee ne noonu la ko suñ borom xamale ci loo xam ne li lu ñu te am na yoo xam ne sax mu dul ëpp wax waaye nit daal bu fekkee ne bëgg naa jëriñu ci dara na xam na mu cay jëriñoo te jëriñu ci mooy benn ku xam ne ku ne xam ne ne taalib yëpp bëgg nañu sëñ Tuba gëm nañ ko loolu moom taxul ñuy wax waaye nag dafa am lu mu bëgg bi nit ko bëggee na nga ko bëggal li mu bëgg fi mu bëgg ku fa jaar na nga fa jaar li mu bëgg ku koy mu bëgg ku koy jëfe na ko di jëfe bu fekkente ne nag yow bëgg nga ko te li mu santaane ak lu mu bëgg nga def ko defuloo ci dara day daal di manqué lu bare bare bare bare Sëriñ Tuubaa li mu bëgg ndax moom gannaaw kaamil la dañu al kaamilu man laa yusu nuuru maarifatihi nuura wariihi kaamil day mat sëkk zahir ak baatin day mat sharia ak xaqiqa sharia am day mat sëkk xaqiqa am mat sëkk masalan bu fekkoonte ne tey damaa invité nit ki teg fii ay ñam ñu ma invité di mbooloo ma leen na ngeen lekk kii lii lii la ngeen koy lekk na jant so lii nag na ngeen ko fi bàyyi bu leen ko laal mbooloo bi ñëw di lekk li ma leen lekk loo léegi li ci des ñu ne dañuy ñëpp ba ngoon ki ñëw moom xam li tax mën a lii nañ ko bàyyi ba ngoon mu xam li tax ba noppi xam ne moom dafay wàññi ñi waaye moom du ko wàññi waaye xalaat na ne bu ko bu ko bu ci lekkee ñu toppandoo ko te kon moom ñoom gën a leen wàññi kooku wuti nag ki nga xam ne day dal ñëw lekk ci ndax xam ne du ko wàññi bu ko defee mbooloo mu bari roy ko ci dal di mu wàññi leen loolu mooy kaamil al kaamilu man laa yusi nuuru a noora warihi day sañ lépp waaye du def dara luñ tere day sañ lépp nga xam ne suñu borom du ko seetal dara dem ba nga xam ne lépp lu mu def ak jaamu yàlla la lépp lu mu def suñu borom gërëm na ko lu mu def yàlla neex na ko lu yàlla def neex na ko waaye day wattandiku yi nga xam ne moom la ñu tere ndax bañ woyafal ñaar benn bañ a woyafal shariatu nabi bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko ko yónnoon mu ñëw wax ko jaam yi nga bañ koo woyafal ak li nga ko sañ-sañ ñaareel bi nga bañ ku la ca topp ba loru ñetteel bi say teggin yu mat tax lépp loo xam ne wax nañ ne tere nañ ko rek nga bu ko fële ndax jaam dana dem ba suñu borom bu seet daraam ni mu ko waxee rek lu mu mën a def rek neex na yàlla waaye bu fekkee ne naaqis la bu fekkee ne naaqis la dana jëfandikoo sañ-sañ boobu nga xam ne mooy liñ ko may te mayuñu ko ñu ci def mën na indi lot bu fekkee kaamil la nag du am lenn loo xam ne lii dana ko def te sheli ak tere ko lu dul lenn loo xam ne lu ñu la koy leeral sekkare lay doon boo xam ne ñëpp duñ ci àgg ndax jaam yi ba nga xamee ne suñu borom bind na roy te bindagul euh, jëmm yi na ma ko waxoon ba nga xamee ne ne jàkkaarloo naa ñoom di wax ak ñoom alistu bi rabbikum li haybatil jalaali maanaam ngir màggu xar karamam bi ak rëyaayam bi roo yi dañoo tiit naaw roo bu ci nekk ak fa mu dal béréb ba mu dal waaja dana nit ko dana ca juddoo ruu yi nga xam ne gépp gépp ruu boo xam ne waroon na kanam genn ruu bu dikkee àdduna dana sopp kooka bu fekkee ne wan na ko kat bu xaw na koo wan kon kanam tuuti dañuy daal di nekk ay noonu boobu nga xam ne nag roo yi suñu bind ko mu jaar foofu mu bind nag jëmm yi jaaral leen ci aadama aadama xam ngeen ne gannaaw dañu ne mooy moo jur mooy maami jur nit ñëpp bu fekkente ne ci wax yi la li nga xam ne moom la diine jàngale dañu ne aadama moo jur ñi fi nekk ñëpp bu fekkente ne nag euh, science la science moom day seete xel xel nag yàlla ëpp na ko mbir yàlla yëmul ci xel waaye nag da borom xam-xam yëpp bokkuñu d'accord ci ne aadama nit loon koo xam ne moo njëkk a jiitu waaye nag yeneen nit ñu jiit woon duñu doomu aadama bokkuñu ak doomu aadama yi ay martaba yàlla yónniwul yeneen jëm ci ñoom nga xam ne kon ñooñu nekkuñu woon ñu mel ne ñii ndax malaayka yi bi nga xamee ne suñu borom mi leen wax ne danaa sàkk xalifa boo xam ne dama koy wàcc ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñu fi dëkkoon ba ñu gis la ñu dundee moo tax ñu naan yàlla atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ndax da nga fi indi koo xam ne day tuur deret ñi nga fi indi dañuy reyante bu ñuy reyante di moy di génn sobe ci suuf si te kon suuf si dootul laa